fa yaqulu al imaamu al xaafidu al xujjatul alam abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-salaasimi'a wa sab'ata ashar baabul afwi an laghwil yamini wa annahu la kaffarata fihi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a mu ñëwaat ak ñun ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ jeexaloon nañ chapitre 316 baabu nadbi man halafa ala yaminin فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر ثم يكفر عن يمينه xadis biñ ci mujj woon gis mooy xadis 1718 mu ne woon وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه fi ahlihi aatamu lahu inda allahi taala min an yu'tiya kafaaratahu allati farada allahu alhamdu wal ba léegi ci ngiñ yi ñaari buntu des ci wàllu li ci ngiñ yi muy chapitre bii di trois cent dix-sept mu ne baabu buntu al afwi jéggale goo xam ne borom da koo jéggale baale ko an laghwil yamin waaw laghwul yamin mooy lan imaamu Nawawi juste ci suuf mu ne wa huwa maa yajri ala wallah wa balaa wallah wa nahwi dhalik mu ne wa huwa laghwul yamin mooy ngiñ gi nga xamante ne ngiñu fola mooy nit ki jubluwu ci giñ loolu la mu ne waxuwa mooy maa la nga xamante ne yajri day daw ala lisaani ci làmmiñu nit ñi bi ghayri qasdil yamin mooy jubluwuñ ci seen jubluwaay nekkul ngiñ ñoom ngiñ taxu leen a jóg waaw comme ni nga xam ne rek moom la nit ci di wax ci wàllu aada loo xam dañ ko nga gis ñu di ko wax boo ko ne waa diw damoom nga Dakar mu ne laa wallaay waaw déedéet war naa ko ci yàlla xam nga ko mooy du loo xam daa taxaw nag di waat jàpp ne non non waaw wala balaa wallahi ah kay wallahi waat naa ko ci yàlla demoon nga Dakar waaw waaw demoon naa ko wallahi <laughs> wanax wi daalika ak yu mel noonu mu ne loolu jéggale goo xam ne ash-shari'u euh, muy borom bi tabaaraka wa taala daf ko jéggal jaam yi wa annahu këne laa kafaara daf yi loolu amul kafaara loolu moom gis nañ laaya bi gisati ko te moom laaya boobu lay indi mu ne qaala allahu taala laa yu'aaxidukum allahu bil-laghwi fii aymaanikum walaakin yu'aaxidukum bimaa aqadtumul aymaan fakaffaaratuhu it'aamu asharati masaakiina min awsati maa tut'imuuna ahliikum aw kiswatuhum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyaamu salaasati ayyaam zaalika kaffaaratu aymaanikum idaa halaftum wahfazuu aymaanakum fii la yem moom nii la ko yemale jeexalul li nga xam ne mooy aaya bi ndax <coughs> da cey teg kadhalika yubayyinu ayatihi la'allakum tashkurun aaya quatre-vingt-neuf gis nañ ko bii weesu la <coughs> mu lii wane lii ci wàllu alqur'an kon mu dugg ci wàllu alqur'an laata wàllu xadiis mu ne qaala allahu ta'ala borom nga xam ne moo kawee te yéegut te lépp loo xam ne moom la ñu xamul dara di ko jéem a taqal nee na <coughs> laa yu'akhidhukumullah borom bi du leen jàppe billaghwi fi aymanikum ci li nga xamante ne ay ngiñ la yu ngeen di wax mais du loo xam ne euh, engagé wu leen daal ay mooy yu taq ci làmmiñ la lu nit ñiy waxe aada da ñuy waxe noonu di waat di ci boole waat même jubluwuñu ci jubluwuñu ko loolu borom bi du leen ko jàppe balaa leen ay wa ñëw leen kafaara non non loolu exemple na leen jéggal na leen ko walakin waaye nag yi mu leen di jàppe nag ne leen lool nag na ngeen doxal kafaare gi bu dee def ngeen lu wuteeg la ngeen waatoon yu ko dina leen jàppe bi ma aqadtumul maan li nga xam ne moom da ngeen cee fas ak ngiñ mu engage leen bu baax léegi nag bu boobaa da nga waat ne lii duma ko def wala dinaa def parce que attention am na ñetti ñeenti façon ngiñ waaw mooy di ngiñ loo xam ne am na loo xam ne lu passé la am loo xam ne liy ñëw ci kanam la lu passé mooy nga taxaw ne wat naa ci yàlla ne demoon naa ndar wala waat naa ci yàlla demuma woon ndar seetlu nga dee yooyu naa ci yàlla ne demoon naa ndar mooy lu weesu wa mooy lool man wat naa ci yàlla ne man mii demoon naa ndar ak waat naa ci yàlla ne demuma woon ndar ñaari yooyu lu mu tudd ñaari xabaar la te nag alxabaru imma an yakuna sadiqa am kadiba soit mu nekk dëgg wala mu nekk rek li nga xamante ne mooy la ca gannaaw dëgg wal iyaazu billah bii nii li gën a dëgër jumhurul ulama te ne lii nii moom amul benn luñ naan la kaay kafaara yow moom li nga wax soit day nekk dëgg demoon nga ndar wala demoo woon ndar <laughs> léegi bu dëppoog ne yow li nga ne waat ne billahi demoon naa ndar que defoon nga demoon nga ndar waaw baax na alhamdulillah waaye bu dee ne la nga ne wallahi demuma woon ndar alors que demoon nga ndar wala demoon naa ndar alors que dema woon ndar loolu kàcc la tudd da ngay dem daal di tuubi <laughs> loolu mooy li gën a léegi mu des beneen façon waat mooy yi nga xam ne nag ci kanam la jëm waaw billahi dootuma lekk sa dërëm waaw waaw ak billaahi dinaa dem ndar ñaar yii nag ñoo am boo seetloo ñoo am nag kafaara boo nee dootoo lekk dërëmam ah nga dem ba gis ne waxuma la dërëmam te dërëm loolu ça ne veut pas dire ak fistinam ça veut lu jógee ci yow loolu man dootuma ko lekk nga dem ba ci biir xam ne ah loolu man lu ma boobaa dañ naan la wala nga gis ne moo gën dañ naan la lekkal defal waaye nag boo paree nga kafaara boo nee billahi dinaa dem ndar balaa weer wee dee weer wi dee mu fekk la fii ci Koumpentoum <laughs> waaw mu leer na ne yow mii moom xaw ma kan de waaw <laughs> léegi timis gi dugg sa waay xam nga ne yow dematoo ndar dernier jour <laughs> demoo fen bu boobaa comme que def nga lu wuteeg ñaar yooyu ñoo am wallahu taala alam léegi nag bu boobaa fa kafaaratuhu li nga xam ne yéen a fas ak ngiñ liñ koy fa fare mooy itaamu bi njëkk bi asharati masakin jox dundal jox mu lekk ci journée boobee bés boobee fukki miskin waaw min awsati tibbe ko nag ca la gën a digg dóomu maa la nga xam ne tut'imuna moom ngeen di dunde ahlikum moom ngeen di dundale ahlikum seeni ñoñ benn bu njëkk baago du leel fukki miskin aw kiswatuhum bu dee amoo loolu wala mooy am nga ko sax waaye nga choisir ndax choix la mooy man ngaa tànn sa bu la neex ci ñett yi wala nga ne man dama leen di solal ut loo leen solal gën sa yére yu baax daal di leen jox aw tahriru raqaba ñetteel bi nga am war a tànn mooy nga goreel jaam ñett yi choix la nit ki mën na ci tànn benn fa man lam yajid képp koo xam ne dajul benn ci ñett yi nag fa siyaamu ci lay combale nag door a woor salatati ayyam li nga xamante ne mooy ñetti fan waaw wax nañ la ba tàyyi te ne koor gi du moom day njëkke déedéet njëkke koor fa du njëkke koor <laughs> mooy yi ci kaw bu ci benn an manoo leen fee ba wala mënoo ko fee ba di jàll ci koor déedéet waaw bu dee nag ñetti yooyu yëpp benn en tout ci yow fii mu ne loolu lekk sax dalaa tër xam nga ne kook waxuñu la leyal kon sa benn bii moom moom nga am sa benn biir bii moom nga wala ñaar kooku moom waxuñu la ko léegi yow demal te amoo njëgu sax jëndal sa bopp loolu kenn waxu la ne demal yow kon manoo yooyu jaam amoo léegi nag ci boobaa lañ naan nag wooral ñetti fan waaw waaw fa siyaamu thalathati ayyam kooku nag na nga woor ñetti fan lii mooy yi nga xamante ni nii lañuy kafaara mu ne zalika lii ma fi tudd ay aymaanikum mooy ngeen di kafaara seen ngiñ ida xalaftum ndeem waatati ngeen dara ne di nga def wala doo def far la ne di def defoo ko wala la ne doo def nga def waaw fekkiwul ne ida xalaftum mu ngeen waatee rek waaju ne billahi dinaa dem ndar far mu dem ndar ci comme ni ko waxe woon kooku duñ ne ah idaa xalaftum lay borom bi wax déet mooy idaa xalaftum fekk nga wuute yow la nga waat nga def lu wuuteeg loolee voilà loolu la mu ne kon nag boroom bi nag di ñu ne nag fa ne na wax fasu na ngeen na ngeen wattu aymaanakum seen ginji bu leen def rek lu ñu ñëw rek ngeen ci waat waaw moo tax wala tuqul kulla xallaafin mahiin yoneen saa sam bokk na ci ñi borom bi ne woon bu leen leen topp waaye Quraysh ju yées joo jële wala tuuti dabul topp kulla xalaafin waaye du moom kese képp koo xam ne bala ñu ne nii rek mu daggu wàtte waataakoon ba pare doyadi parce que waataakoon bu bari bu baree dangay ngay doyadi waaw da dem ba nit ñi yow li ngay ut ci waat gi kenn dootu la gëm parce que dañaa ngi sawaay moom te moom triant la bala mu laa gën rey nag bés bu waatee non foofu foofu moom fu la gën a grave non sawaay yeneen yi sax mën naa xaw a kii mais bu waatee moom laisse tomber maara dayum si kooku moom c'est du n'importe quoi waaw ah, da ngay mujj doye di quoi kon wahfazu aymanakum wattu leen seen ngiñ yi waaw loolu muy aaya quatre-vingt-neuf kon lii la wane di wane ne borom bi li mu ubbee aaya bi laa yu'akhidhukum allahu bil-laghwi fii aymaanikum borom bi jàppalewuleen jàppu leen teniru leen rigueur ah waaw ci loo xamante ne ni mooy lawul yamin la li nga xam ne jublu ngeen ci woon li nga xam ne mooy waaw léegi nag bu ñëwee ci xadiis bi dinañ gis imaamu yi gis nga li mu ko tekkee te loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg-dëgg lool la lawul yamin di tekki waaw mooy huwa ma yajri lisaan bi ghayri qasdi yamin mooy li nga xam ne waat la buy jaar ci nañu nit ki ci loo xam ne jubluwu ci woon waat comme li nga xam ne moom la nit ki wax ci wàllu aada déedéet wallaahi hein waaw ah, saay <coughs> saay ma jox sa kii wallaahi dinaa mel noon hein waaw après joxu ko ko quoi yu mel noonu mooy loolu jubluwu ci woon waat <laughs> voilà <laughs> wallahi yooyu léegi al imaam ginnaaw gi nag mun di xadiis benn xadiis kese bu sayyidatu Aisha binti Siddiq radiyallahu anhuma muy hadis 1719 mu ne waan Aïshata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat unzilat hadhihi al-aya la yu'akhidhukum allahu bil-laghwi fi aymanikum fi qawli ar-rajul la wallah wa bala wallah rawaahu al-Buxaari taala lo kon lii nii al imaam daal di indi ah léegi bon am <laughs> nañ jël ba pare mu <laughs> mu ne waa na Aysata mu ngi jële ci suñu yaay Aisha binti siddiqi ah, de sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna qaalat neena unzilat hadhihi al-aaya aaya bi des koo wàcce mooy ban aaya laa yu'aaxidukumullah borom bi day du leen jàppe billaghwi fii nga fii aymaanikum yi nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne ah, mooy jublu ngeen ci waat waaw waaye day génn ci seen làmmiñ yi mu ne loolu bi mu wàccee qaala sayyidatu Aisha nee na qaalat qaalat mu ne unzilat dañ koo wàcce am na fii qawlihi parce que dinañ ñëw après ci wax ji nga xam ne moom lay wax ah mooy nit ki laa wallah laa déedéet wallahi war naa ko ci yàlla wa balaa wallahi wala ah wallahi war naa ko ci yàlla Hmm? Euh, léegi mu ne rawaahu soloonu ko al Buxaari al imaam al Buxaari rahimahullahu taala rahmatan waasi'a léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong moo kaa solo ñu ne la déedéet al imaamu Maalik lii lu raar la boo xam ne Ahmad solowu ko <laughs> mais euh, euh, moom daal na koy solo côté bi nga xamante ne. mooy lawul yamini sayyidatu Aisha sayyidatu Urwa dane sayyidina Urwa ibn Zubayr radiyallahu uh, anhuma mu ne ana Aisha ummul mu'minin anna kanat taqul nekkoon no lawul yamini insan la wallah wa bala wallah hmm? <laughs> mu ne ngoon waaye léegi après nañ ñëw ci li nga xamante ne mooy wax yi am ci laxwul yamin sayyidatu Aisha lii na ko doon tekkee te am na tamit comme niñ koy gisee ci biir taxriij bi xadiis yoo xam day mel ni danaan yonent saa salaam da ko yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaatu wa léegi nag mu des kon imaam Maalik rahimahullah soloo na ko al imaamu Abu Daawud ñoom ñaar ñii ñooy ñi nga xam ne imaam Maalik jiitu woon ak imaam Abu Daawud euh, euh, moom ñii ñoo ko solo al imaamu Buxaari rahimahullah andi ko. ñaari bërëb fi mu ko njëkk indi mooy baqa baabu qawlihi bi sauf bii wax ji wax ji mooy hmm, foofu da koo indi Abdullah kitaabu tafsir suuratul maa'ida baabu qawlihi laa yu'aaxizukum Allahu bil-lagwi fii aymaanikum waaw après problème bi mooy kaay après moom imaamul Buxaari mu indi ko kitaabul aymaan wan nuzur baabu laa yuwaaxidukum allahu billaghwi fi aymaanikum walaakin yuwaaxidukum bimaa kasabat quluubukum wallahu ghafuurun haliim nga ne ma eh attention yow ñaari aay nga wax bokkuñu ah <laughs> non parce que bële te moom la imaamu Nawawi indi fii ci ci ci Riyaad bi boobu maa idal nekk. alors que bii nga fi wax moom newul maa yi daa ne la waaw kay loolu nag mooy wax ji waaw benn bi baqara mooy bi ma mujjee wax nii te imaamu Nawawi imaamu al-Bukhari rahimahullah tuddee ko beneen bunt bi loolu suuratul baqara la nekk waaw aaya deux cent vingt-cinq borom bi ne laa yu'aaxidukum allahu billaghwi fi aymaanikum walaakin yu'aaxidukum bimaa kasabat quluubukum wallaahu ghafuurun haliim mu ne borom bi du leen jàppe ci seen ngiñ yi nga xam ne jublu ngeen ci ngiñ waaye li mu di jàppe mooy li nga xam ne moom la seen xol fàggu mooy lan la ngeen xam ne ngeen koo fas ci nit fii laa yu'aaxidukum allahu billaghwi fii aymaanikum walaakin yu'aaxidukum bimaa 'aqadtumul aymaan loolu suuratu Maa'ida léegi nag wax ji mooy waaw sayyidatu Aysa ban lay wax dëgg-dëgg fii ah <laughs> imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne buntu bi nag. mooy baabu laa yu'akhidhukumullahu bil-lahwi li ko imaamul Bukhari tudd noonu ci kitaabul aymaan wan nuzuur hmm? mu ne loolu noonu <coughs> walaaki yu'akhidhukum bimaa kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim loolu la imaamul Bukhari noonu lu tudde buntu bi nii mooy aayam Baqara bi leen imaamul Hafiz Hajar bi mu koy shara mu ne wa yustafaadu minhu parce que mu ne qawlu baabu laa ya'zukum Allahu bil lawmi fi aymanikum al aaya mu ne kazaali Abi Dar Abu Dar rahimahullah bokk ci ñi euh, solo euh, Sahih Imaamul Bukhari du saxaaba mi ah euh, moom ak wali ghayrihi ñoom nii lañ badal wute qawlihi al aaya wute ñu teg ci al aaya walaakin yu'axidukum bimaa kasabat qulubukum non dane ak Abu Dar nii la ko ëndee baabu laa yu'azimullaahu bil-laghwi fii aymaanikum al aaya noonu la ko ëndee waaye keneen ko dul moom ni ko ëndee au lieu mu ne al aaya le parce que fekk bu dee foofu la laa yu'azimullaahu laa yu'akhidhukumullaahu bil-laghwi fii aymaanikum bu boobaa mooy day équivoque mooy mën na nekk aaya Baqara bi mën na nekk aaya Maayda bi sauf que loolu ñoo ko bokkale début waaye mu ne Abu Dar foofu la yem. moom riwaayam yi mu indi waaye ñeneen ku dul moom moom ku dul moom indi na ba jàll ne walaakin yuwaaxidukum bimaa kasabat qulubukum waaw bu boobaa nag dañuy xam ne lii suur aayat baqara bi la imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wastafaadu minhu anna al-muraada fi haadihi tarjama aayatul mu ne kon dañ ciy xame ne li ñu jublu kon anna al li ñu jublu kon ci tarjama bii en tout cas bii nii fii mooy aaya bi nekk baqara ndax fa inna ayatal maida zakaraha fi awwal kitaabil ayman kama taqaddam mu ne moom tuddoon na ko ci njàlbeenu téere bii di wax ci ngiñ yi mu ne wa mada hunaalika tafsiru mu ne foofu romboon na wa tamassaka léegi yooyu après lool euh, leneen la mooy kon dafa bëgg a wax ne bu dee buntu bi moom noonu la ko imaamul Buxaari yi loolu la ci jublu waaye imaamul Buxaari yi hadith sayyidatu bi indi ko tamit fi nga xamante ne kitaabu tafsir suuratul maa'ida voilà nga xam ne kon nga xam ne kon yaay Sayyidatu Aisha en fait li ko ci tax a jóg lenn la dëgg la bu dee ci Sahih Imam Bukhari bunt bi ñeneen ñu soloo Sahih bi wane nañ ne en tout cas bunt bi génn sànq suuratu Baqara bi lif yib mais bu dee Sayyidatu Aisha mooy ñaari ñaari saal yépp la mooy ñaari aay yi nekk yooyu mooy li ko ci intéressé mooy li ñu bokk dénominateur commun li nga xam ne ñoom ñépp ko ko bokk muy laa yu'axidukum Allahu bil-laghwi fii aymaanikum looloo ko ci soxal borom bi de du leen jàppe li nga xamante ne mooy ndigle yoo xam ne mooy du lu yeneen euh, dëggu loo xamante ne nii daa nekk loo xamante ni da ngeen ko cee dugg voilà mu ne fii qawli rajuli laa wallahi wa bala wallah kon al imam al hafiz kon ginnaaw précision yooyu kon Sayyidatu Aisha de toute façon hadisam bi mooy que Baqara wala Maïda que c'est la même chose li ko ci soxal mooy rek début yu aaya kon al imam al Buxaari yu muñ jëlee kitaabul aymaani wan nuzuur kitaabul aymaani wan nuzuur kitaabul aymaani wan nuzuur voilà mu ne baabu laa yu'aaxidukum Allahu bil-lagwi fii aymaanikum mu ne haddathanii Muhammad ibn al-Muthanna mu ne ki ma nettali man dong mooy Muhammad ibn al-Muthanna di ibn Ubayd ibn Qays ibn Diinaar al-Anazi Abu Muusaa al-Basri az-Zamin sëriñ waa kutubu sitta gën a addina 167 génn addina 200 52 rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Yahya mu ne ki ñu nettali mooy Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Hafiz al-Qattan Abu Sa'id al-Basri al-Ahwal gane àddina 120 génn àddina 198 rahimahullahu taala an an an Hisham mu jële ci Hisham di Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Munzir ibn Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Asadi al-Madani gane àddina 61 génn àddina 144 rahimahullahu alayhi qaala mu ne axbarani abi mu nekk ma xabaar mooy sama baay di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad Abu Abdillah al-Madani génn àddina gane àddina jeexi talu xilaafa Seydina Omar la 23 hein génn àddina la 94 an Aisha mu jële ko ci taam-taam di Sayyidatu Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq euh, euh, radiyallahu anha at-Taymiyya zawji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ummi Abdillah Eh, radiyallahu anha mu ne laa yu'aaxizukum allahu billaw qaala qaalat unzilat fi qawlihi laa wallah bala wallah ala ñii la ko sayyidatu Aisha daal di indi eh? voilà bu dee unzilat bii nag mooy beneen bi kitaabu tafsir boobu mu ne haddathana Ali ibn Salama mu nekk ma nettali imaamul Buxaari ki ñu nettali mooy Ali ibn Salama di Ali ibn Salama ibn Uqba al-Qurashi rahimahullah Abul Hasan an-Nisaburi rahmatullah alayhi génn am na deux cent cinquante-deux qala haddathana Malik ibn Su'ayr mu jële ko naan Malik ibn Su'ayr ibn al-Khims at-Tamimi ah, Abu Muhammad ñi ne Abul Ahwas rahimahullahu ta'ala génn am na cent quatre-vingt-dix-huit am na wuute qala haddathana Hisham gis nañ ko sa ibn Urwa an abi an Aisha radiyallahu anha unzilat mu ne anna xaar unzilat hadhihi al-aya la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum fi qawli rajul la wallah wa bala wallah kon hadith bi mu ngi nii léegi na ñëw tuuti kon hadith bi ginnaaw lii lëkkaale ak suñu bunt bi mooy lan mooy que ne daa leer yeneen saa salaam ci Sayyidatu Aisha day leeral aaya boobu ci kaw la lu tax ci lan la wàccoon mooy daa wàccoon ngir wax ne nit ñi ngir ñi nga xam ne da ko miin mu nekk ci seen làmmiñ ñi takk ci noonu te jublu ngeen ci mii ah loolu borom bi du leen ko jàppe kon mooy ah, lëkkaale suñu buntu baabul afwi jéggale la ku tukkee ci borom bi tabaaraka wa ta'aala lawil yamini wa annahu la kafaarata fii kene loolu amul kafaara bul dégg képp ku waat rek nga ne eh kafaara waa ñu nekk fee di looy muñ nii mu ne billaahi muñu ma waaw <laughs> nga ne ko eh yow attention non loolu jàppewuñ <laughs> yooyu la léegi nag ñu ñëw ñu ñëw nag ci lahwul yamin euh, li nga xamante ne moom la ko boroom xam-xam yi di tuddee di di di tekkee imaamu yi moom wax na li lim lay wax ne la mooy huwa ma yajri ala lisaani bi ghayri qasdil yamin mooy lii dawta loolu la ko sayyidatu Aisha tekkee nii te loolu insha allah mooy li a dëgër léegi nag yeneen yi dañ la koy wax ngir yokk jariñ voilà mais lii mooy li nga xam ne mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër waaw waaw loolu la quoi hein ah. ah. wallahu taala alam ah. léegi nañ xool li al al xaafid ibn Hajar rahimahullahu taala rahmatan wasi'a daal di wax ci wàllu bi bi muy tudd waxu waxu waxu kii waxu waxu waxu euh, boroom xam-xam yi ci lahul yamin mu ne waaw ah mu ñëw nag mu ne mu ne euh, kii ginnaaw bi mu indee bu sayyidatu Aisha bi mooy bu njëkk waqa te ne laa wallaahi lan mooy wax ci nit ki di wax naan laa wallaahi wa balaa wallaahi déedéet wallaahi war naa ci yàlla balaa ah kay wallaahi <laughs> loolu la waaw loolu la quoi kene lii moom euh, lii la léegi mu ne euh, kanta ki nga xamante ne mooy xanafiya yi waaw waaw mu ne kanta waan abi hanifa wa ashaabihi wa jamaa jële nañ ci saydna abu al imam abu hanifa an-nu'man alayhi ridwanu rahimu rahman ak sa mbokka mi muy xanafiye yan mbooloo ko ne lahul yamin an yaxlifa ala shay yadunnuhu thumma yadharu xilaaf mooy nit ki day waat benn mbir jàpp ne lii la moom daa jàppoon ne lii la après euh, mbir ma nag après biñ doxee tuuti mu gis ne mbir mi li mu waxoon du lool mooy liñ joxoon exemple keroog waa ji nga xam daa waat ne lii moo ko moom waa ji xaw ma lan lii maa ko waa ji waat ne billahi man maa ko moom nga naan lan lii di sama saak mais sauf que ba demee këram ba seet ba seetaat te ay bagaasam yu yàgg daal di cay gis saagam mu ne xam nga kooku du loo xam ne moo ko teg mooy am nañu ne loolu nag mooy lambul yamin waaw waaw mooy ñii mu da tuddal Seydina Abu Hanifa ak mbokkam yeeg yooyu mooy waa ji day wàcc benn mbir jàpp ne loolu la après nag ah contraire ba daal di feeñ waaw bu ko defee loolu la mu ne waqii la loolu nga xam ne kon mooy passé la mooy loo xam ne dafa weesu moom loolu la jàpp ne lawul yamin ci loolu la mu ne waqii la beneen ñetteel wax yadxulu aydan fil mustaqbal ñu ne noonu lawul yamin day dugg tamit ci li kanam bi an yaxlifa ala shay'in dhannan minhu thumma yadharu bi xilaafi ma xalafa waaw waaw mu ne wa bihi qaala Rabi'a wa Maalik wa Makhul wal Awzaa'i wa an Ahmad riwaayataan mu ne lawul yamin am na ñeneen ñu ko tekkee leneen ne day dugg tamit ci li ñëw ci kanam du rek lu weesu non lii maa saag bii moom maa ko jëndoon lii maa ko ji wax mu dem nag gis ne loo xam nga lu weesu la waaye dina dugg tamit ci li ñëw ci kanam waaw jàpp ne mbir mi lii lay xewi nii lay demee ndax lool la ko benn waaye waxoon bu gëmul lool ne non waat naa ci yàlla bindee ci affaire boobu lii la bu ko lii lii la léegi ñu ñëw ba ci kanam mu jàppoon na dëgg la gis ne ah mbir mi nag demewul woon noonu demewul noonu de waaw lu wuteeg la mu waatoon mu ne ci loolu la Rabi'a sëriñ imaam Maalik wax ak imaam Maalik ak Makhuul ak al-Awzaa'i ak imaam al ak imaam Ahmad mu ne moom nag riwaayataani ñaari riwaaya lañ jële mu ne wa naqala ibnu al-Munzir al-imaam ibnu al-Munzir dafa toxal wa ghayru wa keneen ko moom an ibnu Umar wa ibnu Abbaas jële ci eh, ñaari Abdallah yi radiyallahu anhum wa ghayruhumaa min as-sahaaba ak leneen sahaaba yi wa an al-Qaasim ak al-Qaasim ibnu Muhammad wa Ataa ibnu Abi Rabaah wa Sha'bi Abu Amr wa Taawus ah, ibnu Kaysaan wa al-Hasan ibnu Yasaar nahumaa dalla alayhi hadiisu Aysha lu mel ni la hadiisu Aysha bi eh, tegtale loolu mooy lan mooy xadiisu Aysa bi mooy wax ji ne lii nii la waaw mooy te ne mooy nit ki góor ki ga nit ki gu yéen ak góor ci yam day waat mooy comme li ñuy wax rek balaa wallaahi waaw waaw balaa wallaahi <laughs> waaw ak na am wallaahi yu mel noonu laa ah kon loolu ah kon loolu la quoi hmm. mu ne ñoom loolu la ñu wax mu ne waan abi Qilaaba mu ne kanta Abu Qilaaba al-Jarmi rahimahullah taalibi Seydina Anas mu ne laa wallahi wa balaa wallah lughatu min lughatil arab mu ne loolu ay làkk ay kaddu la ci kaddu arab yi laa yuraadu biha al-yamin loolu jubluwuñ ci liñ waay wa hiya min silatil kalaam daa bokk ci nga xam ne day taqaloo kaddu nit ñi di wax di boole waale di seen waat waaye jubluwuñ ci yooyu mu ne wa naqala Ismaïl al-Qaadi an Taawus lahu al-yamin an yahlifa wa huwa ghadbaan mu ne kanta al-Qaadi jëlee ñu ci Taawus ibn Kaysaan mu ne lahwul yamin mooy waa ji bu waatee fekk dafa mer waaw mer moo ko taxawaat mu ne wa zakara mu tudd aqwalan uxra yeneen i wax yoo xam naan ba'd tabi'in ci leneen ci lenn ci ñi nga xamante ni ñooy taalibey saxaaba yi mu ne wa jumlatu ma yatahassalu min zalika thamaniyat aqwal mu ne bu ñu mënee dajale wax yi yëpp lahwul yamin lan la juróom-ñetti wax am na ci mu ne min jumlatiha qawlu Ibrahim an yi bokk na ci juróom-ñetti yooyu boo defee récapitulatif waxu Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah annahu yaxlifu ala shay la yafaluhu thumma yansa fa yafalu mu ne mooy nit day waat benn mbir dina ko def après mu fàtte ko <laughs> hein ne lii du ma ko def danaan lii moom du ko def far mu ñëw ba koy def du da koo fàttale ko de waaw ah, non man moom hmm? dootuma lekk batañse quoi après mu dem fenn ñu teg ceebu jën bu am batañse muy lekk batañse ji fàtte ko après nag xelam dem ci <laughs> lii du ko après mu fàtte daal di koy def mu ne loolu lahwul yamin la mu ne loolu axrajahu soloona ko at-Tabari ñu nga xam ne mooy imam at-Tabari wa axrajahu soloona li Abdurrazzaq an al-Hasan ah, al-imam Abdurrazzaq jëlin al mel ni wa anhu huwa ka qawli rajul jëli nañ ci euh, al-Hasan ne mooy comme waxu nit ki wallahi innahu la kada waat naa ci yàlla loolu comme lii lii la lii la wa huwa yadunnu annahu sadiq ñoo la sawaay yow foofu mu ne waat naa ci yàlla ne foofu lii moo fa am mu jàpp ne dëgg la wala yakunu kadhalik ndeke mbir mi demewul noonu loolu jël nañ ko ci moom mun a wax rajo Tabari min tariqi Tawus mun a imaam at-Tabari solo na ci yoonu Tawus an ibn Abbas ci sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne an gisoon sànq mooy waa ji day waat mu mer mu ne wa man tariqi Sa'id ibn Jubayr an ibn Abbas jëlee nañ ci ibn Abbas leneen ci yoonu Sa'id ibn Jubayr mu ne moon waajib an yahruma ma ahalla Allahu la mooy koo xam ne daa waat ba pare daal di xaraamal boppam loo xam ne borom bi moo ko dagana waaw mu ne waaye nag wa hada yu'aridu al-xabar as-saabit an ibn Abbas mu ne waaye wax yi ñu toxale ci ibn Abbas ne moo ko wax dafa wuteeg li nga xam ne lu sax li nga xam ne moom lañ jële ci moom waaw euh, que loolu que ne non lii boo ko boo fi lu yàlla daganal ci yow loolu day war annahu tajibu fii kafaaratu yamin non non day war même waa ji nga xam ne sax daa jàppoon moo tax wax yi dañ danaan dañ lay andil wax yi su parce que wax bi mu wax ne mag jël nañ ko ci Ibrahima an-Naxa'i waa ji waat ci mbir ne du ma ko def après mu def ko même bu dee da koo fàtte loolu loolu génnewu ko ci ah voilà <laughs> waaw wallahu taala alam mun a wax la am na beneen wax bu ne huwa an yad'u ala nafsihi in wa hada huwa yaminul ma'siya mu ne am na ñeneen ñu ne lahul yamin mooy waa ji day day ñaan ci kawam ne man yal na ma yàlla alak bu dee ne def naa lii <laughs> waaw yow nan ngay waate sa bopp lu bon ñaan yàlla lu sa bopp lu bon waaw yal na yàlla muur saay bët bu dee def naa lii yal na ma yàlla yal na yàlla damm saay tànk bu dee def naa lii yal na ma yàlla tooxal bu dee naa lii après nag mu def ko mu ne lii nag wa hada huwa yaminul masiya mooy ngiñ gi nga xam ne moom ngiñub bàkkaar la guñub mooy yàlla la voilà loolu moom ngiñub yee mooy yàlla la <laughs> waaw am na ñu wax lii waaye kii ne mu ne qaala ibnu qaala ibnu al-Arabi mu ne al imam al qaadi ibnu al-Arabi al maliki nag dane al qawlu bi anna lahu wal yamin huwa al ma'siya baatil <laughs> imam ibnu al-Arabi ne non wax ji moom neen la waaw képp ku ne lawul yamin li muy tekki mooy euh, ngiñ gi nga xam ne ngiñu may yàlla la kooku loolu neen la li anna al xaalifa ala tarkil ma'siya tan'aqidu yaminu ibada parce que waa ji nga xam ne day daa waat ne day def waaw ki waat ci kaw ne day bàyyi def lu bon euh, mooy yàlla kooku giñam googu noonu day mujj transformé wu nekk jaamu yàlla wal xaalif ala fi'lil ma'siya kanta ki waat ne moom day def li nga xam ne mooy yàlla aa tan'aqidu kooku day fasu yaminuhu ak ginnaaw wayu xaaluloo waaye dañ naan ko é eh, laa tafala ba nga def ko mooy ci doon wax keroog waa ji ne woon wat naa ci yàlla dinaa naan sàngara mais wat waat naa ci yàlla dinaa sàcc ko ama koog waatu waatu la mais dañ naan ko é eh, ba nga sàcc waaw te en plus yow sa waat boog di ko di nga ko kafaara ah. mais doone ah man nag dama koy def pour ma bañ a ngir ngir ma bañ a dañ naan eh, waaw attention nga nag la tafal wa kaffir an yamin bu ko def da nga kafaara sa sa sa waaw fa in xaalafa bu wuteeg loolu nag wa aqdama ala al fi'li asima mu jublu ci bàkkaar ba mu ne woon bu ko def na ne woon dinaa ko def ah ne dinaa waat naa ci yàlla laa wax dinaa sàcc ñu ne ko é ba nga sàcc te nga dem kafaara yi mu daal li way dara fii waatoon naa ko daal il faut ma sàcc quoi daal dem sàcc <laughs> kooku day day day day day day bàkkaar waaw waaw <laughs> day bàkkaar ah waaw <laughs> mooy bàkkaar def léegi nag est-ce que dina jox mooy ah kat la <laughs> deful lu wuteeg la mu la mu waatoon kan du ko ne léegi nag hey kaay fii nga kafaara mais bàkkaar la def moom waaw léegi nag imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne qultu alladhi qaala daalik mu ne ki wax lii mu ne inna fi thaniya mooy deuxième bii la li ci jublu lim naan euh, ku waat laxwul yamin mooy li nga xam ne mooy laxwul mooy mooy mooy yaminul masiya nit gi nga xam ne ci dinaa def lu bon la mu ne kook nag foog naa deuxième bi imaam al euh, ibnul arabi yi mu ngi naan baatil la neen la mais foog naa kooku lii la ci jublu waaw mooy lii la ci jublu qaala innaha fi thaniya la tanaqidu aslan kook dane bu mujj bi du du fasu mukk waaw fa li daalika looloo tax mu ne innaha lahu mooy lan mooy waa ji loolu ci ju mooy bu dee ne ñaareel bi nga xam ne dafa malgré ne yi lu bon la bu waatoon su ba pare def ko waaw mooy ngiñ la du fasu <laughs> mooy ngiñ kenn du ko nekk faaraal moo tax mu ne kon waat googu day mel ni waatu kii la quoi lawul yamin la mu ne loom naa loolu la ci jublu voilà mu ne ginnaaw gi mu ne euh, qaala ibnul arabi mu ne al imam ibn al arabi nee na rahimahullah wa man qaala inna yaminul ghadab yaruddu ma sabata fi al yaani mimma dhukira fil bab wa ghayriha mu ne kanta ku ne mooy bu mer la non loolu moom li koy dàq mooy hadith yi nga xam ne ñoo nekk ci bunt bi waaw ak yi mel ni ñoom mooy de façon loolu moom nekkul ne waa ji daa mer waatoon léegi ñu ne ko doo loolu du laxul yamin à vrai dire mu ne wa man qaala du'aa'ul insaani ala nafsi mooy kii ñaan kawam ci kawam in faala kada bu ma defee lii yal na ma yàlla teg nàngam aw lam ya bu ma deful lii yal na ma yàlla teg nàngam mu ne fal lahu innama huwa fi tariqil kafaara lool ci eh, lahu gi ci côté kafaara wa hiya tanaqidu loolu day day day day day day day façon ah. waaw wa qad yu'akhadhu biha li thubut an-nahy an du'a al-insan ala nafsi te dañ koy gën a jàppe ci wax parce que sax sharia daa tere nit ki di ñaan ci kaw boppam waaw mooy da laa bëgg indil par benn benn wax yu bari yi kenn yooyu dëgërul li wa man qaala inna al-yaminu allati tukaffar takfu tukaffar fala yata'allaqu bihi mooy ngiñ bi nga xamante ne dañ koy kafaara bu ko defee mooy ngiñ gi dootu ci euh, lonku mu ne fa inna allaha rafa déedéet parce que borom bi rafa yëkkati na almuxa almuaxada tenir rigueur anil lahwi mutlaqan ci li nga xamante ne nii mooy euh, ngiñu fo ci luñ joyal fala isma fihi wala kafaara ndax amul bàkkaar amul kafaara waaw waaw kon loolu la quoi parce que boo nee mooy bi nga xamante ne nit ki da koy kafaara allati tukaffaru dañ koy kafaara loolu wute naa fii parce que borom bi dool dana laa yu'axirukumullah borom bi du leen jàppe bil lahwi fii aymaanikum voilà ci li nga xamante ne moom ngeen di ngiñ ñi nga xamante ne ci ngeen di fo loolu amul kafaara kon mënoo ko ne mooy bi nga xam ne nit ki euh, am innaha al yaminu allati tukaffar fala yata'allaqu bihi déedéet loolu man la nekk mu ne wa subutul kafaara yartadi wujubul mu axada parce que boo waxee loolu mooy boo nee day kafaara rek mooy kon mu axada bi jàpp prévieur bi jàpp bi ko ci yàlla jàppe loolu ba teg ko ci daan am na waaw kon loolu lii dëgër mooy li Sayyidatu Aisha wax lii yëpp waxoon nañ dañ koy wax ngir nga xam ne am nañu koy wax waaye lii dëgër mooy li Sayyidatu Aisha wax mooy comme yu mel nii te Imaamu Nawawi wax ko fii ne mbir mi lii la mooy rek maa yajri ala li nga xam ne day sax